asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa tey gars yi xaw seen taysiir bi daa am sirru xaw ma gaa taysiir taarkal euh, ñu leen di nuyu di leen siyaara di leen baal xaq bu baax te di leen jaale ki nga xamante ne suñu kilifa la woon nekk suñu sëriñ Euh, nekk boroom xam-xam bu mag tamit nekk nitu yàlla tam bu baax te sell euh, def liggéey bu rëy ci diine ji comme ni ko ñépp xame daanaka jarul nettali jarul wax jarul guddal jarul yaatal ndax ñu ñépp xam nañ ko te kenn ku ci nekk am na loo xamante ne xam nga ko euh, nekkoon koo xam tamit yàlla mayoon na ko ñaan gu nangu te ñaan gu nangu ku ko yàlla defal ku nekk fokk day ànd ak ak sellte moom day fekk ni nit ki ruuxam xolam dafa sell comme ni alquran di wax innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yàlla ñi ragal yàlla lay nangul ah, muy nekkoon xalifa général muy Cheikh Mouhamadou Mansour taxam taxammadahu llahu bi rahmatihi wa ridwanihi yàlla na ko yàlla yërëm te teewoo maanaam teeroo ko ci àjjana yi gën a kawe ci barke rasulullah alayhi salatu wassalam ginnaaw loolu jotaay bi nga xamante ne moom mooy jotaay bi weesu tëjoon nañ ci wala jeexaloon nañ ci li nga xamante ne moom mooy xasida bu mag bu rëy bi nga xam ne mooy wasilatul muna fi nazmi asma'illahi al-husna te sama borom subhanahu wa taala defoon na ci ak defaloon ci ak jàppandal ak yombal ba ñu toxal ci li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci li nga xam ne mooy l'essentiel ci li nga xamante ne moom mooy képp koo xam ne da ngaa bëgg a sóobu ci sa borom subhaanahu wa yoonu borom subhaanahu wa taala moom nga soxla ci ay mbir yoo xam ne danga koy xam comprendre ko dund ko réaliser ko di ko doxal doxale Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu dëxëñ ko tënk ko ci téereem bi te li ci gënoon a essentiel te gën ci ràññeeku mooy sharx la ci turu yàlla bu mag bi te mooy allah mooy tur yàlla ismullahi az-zahir ismullahi al-azam yàlla bu mag li nga xamante ne mooy bu gën bee mag tur yëpp bu feeñ bi mooy allah xasida bi yëpp moom lay firi ak ni nga xamante ne noonu la xaqiqatul muhammad ye mooy mbindeef bi sa borom subhanahu wa ta'ala njëkk a génne amal ko ni nga xamante ne maanaam noonu la nekkee en même temps di secret borom bi subhaanahu wa taala waaye di secret mbindeef yi maanaam bi nga xam ne mooy daw ci mbindeef yi maanaam sama borom subhaanahu wa taala muy secret bi nga mu lay dawal ci mbindeef yi muy xaqatu muhammadiyya sallallahu ala saahibi salaatu wassalaam wala bo alayhi salaatu wassalaam ah, léegi dañuy ñëw ci beneen xasida bi ci tegu xam naa insha allah dañ koy tënk commentaire bu ko defee mu jeex ci suñu jotaay bi insha allah euh, muy xasida juste bi ñu teg ci kanam muy fanaj jinaa bi waaw muy fanaj jinaa yaa xalaqa shaytaana min kaydihi wa salab iman ba mu jeex bu ñu amee jot sax teg ci bi ci des allah hasbi li diini hasbi allah ila axirihi Euh, fanajjinaa bi xasida la boo xamante ne moom rajas la maanaam mooy baxaram moom lañ koy tuddee mooy niñ ko tëggee muy xasida boo xamante ne Cheikh Cheikh Hadji Malick alayhi ridal Malick daf ci ñaan ay ñaan yu ama am solo nga xamante ne daanaka mën nañ ni day mottali wasilatul munaa ndax wasilatul munaa moom boo xoolee lépp dalay tracer rek yoon yi nga xamante ne nit ki bu bëggee dem ci boroomam subhaanahu moom lay jàll amma fana jinaa bi day tracer day maanaam day muslu ci li nga xamante ne moom moo mën a gàllankoor nit ki ci yoonam boobu ak lépp loo xam ne rek war naa mën a nekk gàllankooram ci àdduna ak àllaxira rawatina digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala mu ne bismillah ñu tàmbalee ci turu yàlla arrahmaan bi aju fees dellu ji yërmande arrahim mi nga xam ne mooy ki yaatu yërmande moom lañu tàmbalee mbir moom lañu tàmbalee suñu jàngale fa najjinaa yaa xaaliqa shaytaani min kaydihi wa sarbil iman fa najjinaa yàlla nga musal ñu yaa xaaliqa shaytaani yow mi nga xam ne yaa bind shaytaani sama borom subhaanahu wa taala moom la wax moom moo bind lu baax ba pare moom moo bind lu bon tam loolu tax ngay gis sourate Falaq na qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma maa ngi waxal ne maa ngi muslu ci ki nga xamante ne moom mooy borom falaq parce que falaq dafa am ay firi yu bari bokk na ci firi yi mooy xar gi nga xamante ne moom la bëccëg gi di xar maanaam fajar gi ni muy xare ci biir guddi gi suba ñëw maanaam bëccëg gi ñëw bokk na ci firi yi mooy falaq ab teen la bu nekk biir safara boo xamante ne safara saa su nekk day muslu ci teen boobu muy hadith sayyidatu de radiyallahu anha mu laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan mooy falaq mu ne ko teen la bu nekk biir safara boo xamante ne chaque jour safara yeneen parti yëpp dañuy muslu ci falak moom ci boppam maa ngi kon muslu ci falak boobu min sharri ma xalaq ci lépp loo xamante ne mbon bonu lu yàlla bind la parce que yàlla dafa bind yu baax bind yu bon ndax dafa bind leer ak lëndëm ak leer comme ni ko alxuraan waxe wa ja'ala zulumati wan nuur moom yàlla mooy ki def loolu lëndëm existe leer existe ci anam gi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa di manifesté woo par rapport ak mbindeef yi ak di leen feeñale par rapport ak melo moom subhaanahu wa ta'ala ci la mbir mi di nekkee lu bon wala mu baax ànd ak ne ni mu nekkee melo ci borom bi subhaanahu melo mat kese la loolu gisoon nañ ko ci taysir bi biñ ci tollee ci tur yu mel noonu ay daar ah, maani'u et cetera mais seytaane sama borom subhaanahu wa ta'ala ci boppam moo ko bind seytaane nag baatu seytaane borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuute ci baat bi fan la jóge am ci ñoom ñu wax ne cha ci shatana la jóge te loolu mooy li gën a siiw mooy li gën a bari te mooy li gën a wér shatana nag mooy ku sori maanaam seytaane sori gi nga xamante ne moom la sori yërmandeeg yàlla sori gi mu sori ma nekk yàlla ba nga xamante ne kenn amul espoir ci récupérer ko loolu moo tax mu nekk seytaane moo tax doy na musiba ci nit ñu tuddee ko seytaane nit ki nag su fekkente ne comme li Iblis wax laanatullah alayhi bu demee ba nekk nit koo xamante ne day yàq day fexe ba yu baax yi du ñu exister ba pare di digle lu bon di tere lu baax ba pare nay ba pare di digle ku nay boobaa nee na fa ñoom dañ koy tuddee seytaane ndax nit la koo xamante ne yiw nekkatul ci moom te alquran kar alquranu karim wax na ne effectivement seytaane am na góor ak jigéen ñi maanaam am na nit ñi ak ñu jinne yi wa shayatinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura seytaane yi ay façon lañ dafa am seytaane yoo xam ne jinne lañ moom mooy yi gën a siiw seytaane nag ak jinne ci jëmmi boppam sax duñ benn ndax jinne mën na baax mën na bon maanaam ñaari catégorie yépp la mën a nekk mais seytaane moom du jéem a baax sax parce que noonu la ko yàlla binde ni yàlla jële ay nit wala ay malaaka ni mu malaaka nga xam te ne ñoom du ñu jéem a bon parce que munuñu ko de toute façon mënuñu def lu neexul borom bi subhaanahu ay nitu ay mbindeef lañ yoo xam ne leer maanaam la leen yàlla bindee noonu la jëlee ay mbindeef tamit yoo xam ne ay seytaane lañ te lépp loo xamante ne kuréelu borom bi subhaanahu bi nga xam ne mooy arrahman am na niki noonu am na beneen kuréel boo xamante ne kuréelu seytaane lañ euh, alquran mi ngi koy wax su qad sami'a istahwaza alayhim ash-shaytan fa ansaahum dhikrallah ulaika hizbu ash-shaytan voilà istahwaza alayhim ash-shaytan fekk ay gaay la yoo xamante ne mun a yaxlifuuna lakum kama yaxlifuuna lahum wa yaxsabuuna annahum ala shay'in ala innahum humul kaadibun istahwaza alayhim ash-shaytan fa ansaahum dhikrallah ala inna hizba ash-shaytani humul xaasirun ay nit lañ doon yoo xamante ne dañoo féete maanaam dañoo noonoo yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam lépp loo xam ne ne luy doxal diine yàlla ji la ñoom taxaw nañu temm ci ne loolu du avancer ah ba noppi ci yoon bu bon lañu ne mais li gën a garaaw mooy yaxlifuuna lakum kamaa yaxlifuuna lahum ni ñuy waatalee nitu seytaane yi noonu loo bu ñëwee ci yéen noonu lañ leen di waatale maanaam ñoom ba pare li gën a garaaw mooy bu ñu dekkee ci kanamu yàlla dañuy waat ne maanaam xoolal subhaanallaa ni yàlla gis nga naafeq bu saxee ci xolu nit dëgg dëgg dëgg dëgg day dem ba moom mu jàpp ne ci dëgg la ne naafeq pire pire pire bu saxee ci xolu nit moom ci day dem ba gëm boppam ci li mu ne noonu la dañuy dem ba yowmal xiyaamati di waatal yàlla naan ko ñun ci liñ nekkoon dëgg la non wallahi gëmoon nañ la <laughs> imaginer ku dem ba àllaaxira di jàpp ne parce que day jàpp ne ni mu euh, ni mu pexe yi mu amoon àdduna bay mucc pexe yooyu mën na continuer di ko am xam nga kooku kooku réer na loolu boroomam te li gën a garaaw mooy wayax sa bu na numala seen dañuy foog ne ñu ngi ci dara loolu niñ ko amee noonu lañ ko ci àdd àllaaxira ci àdduna noonu lañ koy def jéem a defee àllaaxira maanaam nit day mën di nekk koo xamante ne day wax lu dul dëgg di doxi caaxaan di défendre caaxaan ba benn moment moom ci boppam day gëm ne loolu mooy réalité bi te day dem ba nga xamante ne doot loolu dootu mën a deñati ci moom nit mën na dem ba mel noonu kooku seytaane la moo tax seytaane ci boppam moo ko xëcc ci wàllam fàtteloo ko le fait que muy tudd yàlla di ko yàlla di tudd boromam jël boppam jox delloowaat ko ci boromam yàlla ñooñu ñooy kuréelu seytaane seytaane seytaane kon dafa am jinne yi maanaam rab yi ah, ñoo xam dañoo yàqu complètement yàlla noonu la leen bind mu am ay nit ñoo xamante ne dañoo dem ba yor jikkoy seytaane jikkoy seytaane yëpp bi ci gën a garaaw nag mooy rambaaj looloo tax nit ku rambaaj danaan ci ab seytaane la du <laughs> dëgg yàlla nañ ci yàlla musal seytaane nag bu ko nit nekkee alquran nee na ñoom shaya shayatin yi daf jinne ak nit ñi yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli dañuy déeyante dañuy révélation day existe seen diggante ay wax yoo xam ne waxu caaxaan la gis nga tey seytaane nit bu taxawee di defendre caaxaan seytaane jinne bi ci boppam mooy ñëw di ko inspirer idées yi maanaam idées yi nga xamante ne moom la war a moom la war a wax ah waaw waaw julli jot na waaw nañ julli ba pare ñu julli ba pare balaa <laughs> balaa ñun tamit seytaane <laughs> di ñu def kii daanaka fan fan si la ñëwati woon ci affaire seytaane sax seytaane kay waaw bi muy wax en ah, <laughs> ni muy ni muy duggee nit ñi waaw bismillah alhamdulillah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a waaw kon euh, seytaane dafa am seytaane jinne am seytaane nit comme ni ko alxuraan di te ñoom dañuy déeyante tey da gis tamit dañuy jàppalante ci caaxaar yi nekk dañuy waxtaan di wax di waxante ay maanaam kenn ku ci nekk di jéem a conseiller sa morom di ko dëgtal bu dee nit ñi seen biir dañuy jàppalante bu dee jinne yi seen biir dañuy jàppalante mais jinne yi dañuy jéem a jàppale nit ñi même nit ñi seen biir dinañ jàppale ak jinne yi même nit ñi seen seytaane seen biir dañuy jàppalante ak jinne yi am na ku ci Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu du nettali ci histoire bu yéeme ci téeram bi mujj bind nan la Kifayatur Raghibin mu ne dafa am benn waay joo xam ne waa ji en fait euh, maanaam moom sax da ko toxalee ci keneen histoire bi waa ji da daan def day ñëw ci jàkka ji toog gis nga ci jàkka ji bu toogee euh, tout le temps mooy mujjee ñëw mooy mujjee dem daal am benn waay nag bu jàpp ne xëy na waaye kii daal moo baax rek jaamukatu yàlla bu mag a mag a mag la <laughs> jaamukatu yàlla bu mag la moom daal tout temps muy mujjee mooy mujjee dem benn waaye benn jour mu ne par par maanaam ngir par souci de curiosité rek mu ne naa seet lan la waa ji di def bu ñu demee ndax daal zikkar yi muy def wala façon julli yi muy def bëgg naa ko xam mu dem làqatu ci ginnaaw poto jàkka ji benn poto jàkka waa ji gars yi waa ji dafa ne ñëpp dem nañ ndekete waa ji day tuur ndox ci biir jàkka ji fi nit ñi di jullee pour seen julli bu baax yooyu nag dañ koy def pour am place ci seytaane parce que seytaane yi boo bëggee am place ci ñoom il faut nga def ay mbir yu yu doy waar léeg-léeg yu ñàkk teggin yu mag loolu moom moo tax njaberkat njaber dëgg-dëgg sax balaa nit di ko man il faut mu def lu bon a bon maanaam ñàkk teggin bu rëy digganteem ak boromam subhaanahu loolu deme nekk ay saw ci kaamil ak ay def dàll kaamil <laughs> di dem dem ci wanag wi ay yu mel noonu maanaam parce que ci milieu seytaane yi nit du fa am rôle lu dul mu am ñàkk teggin gu rëy nit ki noonu milieu ya yàlla yi tamit maam yàlla ci boppam nit du fa am cër bu rëy lu dul mu am teggin yi nga xamante ne moom la ñuy sàmmonteeg pays borom bi yépp dafa tegu ci ay teggin ah, kon seytaane waxoon nañ ne li gën a siiw gën a bari ci liñ war a wax maanaam mu ngi jóge ci satana maanaam dafa sori niki noonu ah, maanaam dafa sori yërmandeeg yàlla am nañu ne ci shaata la jóge shaata mooy mooy loo xamante ne maanaam buñ ne lii dafa sa mooy luy luy luy luy luy alage lu tàng jër di lakke di alage ndax seytaane ku ku ay ku ko topp noonu la la def Bon. baatu a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim chaque fois dañ wax ñu wax ko suñu waajal def dara mm-hmm. est-ce benn signification boo xam ne dañ war a commencé dañ a sheytaani rajiim balaa koy faral di wax suñuy jàng alquran ci ñaari place la nekk sunna maanaam muslu ci seytaane balaa nga koy def ñaari place bu njëkk bi mooy suñu jàng alquran waaw ah, a'udhu billahi minash shaytanir rajim doog tàmbali mu mel ni dangay gis ne alquran kàddug yàlla la te kàddug yàlla moom nga war a tàmbalee boo ciy dugg comme buur bu nekk booy dugg da nga il faut nga lapp nga set nga sell nga denc li nga xamante ne moom mooy yu ñaaw yi léegi boo koy tàmbalee nga tàmbalee a'udhu billahi minash shaitanir rajim pour mën a dugg jàng alquranu yàlla gi c'est comme si lool la maanaam fexeel ba muslu ci yàlla ne yàlla maa ngi lay muslu ci seytaane maanaam maa ngi muslu ci yàlla di làqatu ci ginnaaw yàlla ngir mu musal ma ci seytaane bi nga xamante te ne dañ koo rëbb loolu benn la ñaareelu place bi nga xamante ne moom lañ ko sunnaale mooy kuy dugg ci wanag ah bismillah allahumma inni a'udhu bika minal xubusi wal am na ci yeneen riwaaya a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim et cetera ah. maanaam kon booy dugg ci wanag nga muslu ko parce que wanag place la boo xamante ne dafa am maanaam ah, seytaane yi dañ fay dëkk wanag seytaane dañ fay dëkk seytaane bu tudd maanaam maanaam yu góor yeeg yu jigéen moo tax a al xubusi wal ak esprit yu bon yi rek xubus mooy yëpp lu sobe yi maanaam yi esprit yu bon yi alxabaa'is mooy sobe yi ci seen jëmmi bopp kon maanaam selon firi yi nii kon ñaari place yooyu te loolu ah, <coughs> am na ay ah, a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bi ñuy def tafsir suuratul faatiha ah, li aju ci a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaataloon nañ ak question yi ci aju yu bari en tout cas ci wàllu seytaane ay loolu mais daal ala kulli haal a'uuzu billahi seytaane ñu ci place yooyu lañ ko yoonal léeg-léeg nag ñuy dégg nit ñi di ko wax ci yoo xamante ne yoonaluñ ko ci lu demee nekk nodd wala liqaam kenn yoonalu ci lenn lu lu tàmbalee allahu akbar allahu akbar yi ci des yépp bokku ci allahu akbar allahu akbar la ñuy tàmbalee ah, ñoom boo ko tàmbalee booy noddu comme ni hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu ak ni saxeex yak yooyu mu ne nit ki suy noddu seytaane day daw seytaane mu ne tawalla seytaanu wala hu duratun seytaane day daw ànd ak di ngelawal ay ngelawal yu fort ngir bañ a dégg nodd gi ak ngir tiit aussi ngardaay ngir tiit ñu tiit ñu tudd tur yàlla parce moom loolu lay bañ ni ki noonu jotaayu zikkar yi seytaane daf koy sori ndax bu gaa yi dee zikkar léegi tey bu benn seytaane duggee fii di romb comme bu ñuy wasifa wala yooyu mu ne dafay dugg si dañ koy sadd maanaam ni nit nit di daseeg jinne nii gis mu jommal ko ñoom tamit am na ñu mel noonu ki jinne laal majnun lañ koy wax maanaam ko jinne sàdd mais ki nit ki laal ndax da si sikar mu jéem a dugg dañ doon sikar yooyu mu ñëw kooku manuus lañ koy wax léegi kon euh, kon mu ne yow mi nga xam ne yaa bindu seytaane ñi ngi lay muslu maanaam xam nga bu ñu euh, dañ ne dañuy gàttal dañuy gàttal prime insha allah mais sinon buntu bi yu bare bare bari ci ay lu ñu war a mën a yu leeral ñu ngi ci ku dellu ci suñu tafsir suratul fatiha bi ci a'udhu billahi minash shaitanir di nga ko ci fekk di leeral yu bari insha allah kon yow yaa fanat dinaa na nga musal ñu yaa xaaliqa shaytaan yow mi bind shaytaane min kay di ci ay pexem ndax xam nga shaytaane pexem yi moo jara a mucc shaytaane saa yu xëyee gis ngeen <laughs> shaytaane <laughs> saa yu xëyee xadis bi ngi sax imam muslim rahimahullah day wax ne ah tey day day day day woo gaay acca dem leen parce que dafa nekk ci benn trône boo xamante ne ci ndox la nekk léegi day wax gaay acca dem leen gaay yi dem gaay bu ñëpp dawee dem dem dem yéen ñoom ñëpp bu ngoonee ñu ñëw dellu si waat mu laaj leen kenn ku ci nekk ana lan nga def pour ñu jox xool kan la jox trophée bi tey maanaam bi wala trophée bi buñ ne bu amee ku ñëw daal ni man de fekk naa benn waaye muy julli ma yàqal ko mu ne ko ah dafa dara man fekk naa benn waaye boo xamante ne da kii heure dafa jot ma fexe ma nelaw loo ko defoo dara waaye waaw kii man daal fexe naa daal ba benn waaye def nangam ak nangam lu wa gaa yi wax ci yu bon ne defloo na ko mu ne waaye ah, benn waaye nag day ñëw kenn seetaane man tey fexe naa ba jëkk rek jabar dóorante fexe naa ba mag ak rakk xeex pexe naa ba bàyyi ak doom dootu ñu tuddanteeti dóor a kii jaxasoo <laughs> mu ne ko anta anta <laughs> maanaam mooy yow bien yow yow yaay waaji daal di jël trophée bi jox ko <laughs> hmm? ndax kontaan ci moom moo tax jikko jooju mooy jikko ji gën a bon ci seytaane mais bépp pexe boo xamante ni dana tere gàllankoor nit diggantim ak boroomam subhaanahu wa ta'aala kooku pexeb seytaane la bu yaa bu xam te dafa jar nit ñi mu ci ñuy ñaan borom subhaanahu mu musal muy pexe seytaane nit ak pexe seytaane jinne lu jara moytandiku la wasalabil imaani ak rékki ngëm rékki mooy ñu nangu sa ay ak yi maanaam ak yi nga xamante ne moom nga amoon léegi ñu jëw nangu ko ci anam goo xamante ne daf lay bett te neexul loolooy rëcc maanaam mais mais buñ koy foqati wala exactement foqati ci la bokk maanaam mais il faut mu nekk loo xamante ne ab acquis bu rëy boo xamante ne moom nga yoroon ba pare ñu jëlee ko ci anam goo xamante ne yow du la neex en même temps ah dañ lay dégradé exactement mooy dégradé la voilà dégradé loolooy rikki maanaam ñu récci ngëm yàlla nag parce que nit ki li ëpp doole ci moom mooy ngëm yàlla am xéewal gi gën a mag gi yàlla xéewale mindee fi mooy lan mooy may leen may gi mu leen di may ngëm yàlla yàlla nañ ko yàlla saxal ci ñun te allahu akbar comme li imam ibn Rajab wax rahimahullah mu ne seytaane day jël ay feebar microbe maanaam ci yu bon yu mu def ci yu muy def ci xolu nit ni mu koy defee ci yaramu nit maanaam ni muy amee ay microbe yuy dormir di nelaw ay virus yu nekk ci yaramu nit di ci nelaw jékki-jékki réveillé noonu la amee yuy nekk ci xolu nit jékki-jékki réveillé te bu ñuy réveillé wu nit ki du ko yëg du ko yëg du ko yëg du ko yëg ba keroog muy waaj dee su demee bay dee événement yu bari nag tax feebar yooyu réveillé wu ci xolam bu ñu réveillé ci xolam rek lëndëm gi maanaam seen effet bari multiplier wu malaaka yi duñ ko mën duñ mën a wàcc malaaka yërmande yi te buñ ñëwul seytaane ñëw fexe ba nit ki dee ci te du dee buy dee du deewaale ngëm yàllam yàlla ci yàlla musal moo tax lépp loo xam ne dana tax nit ki ngëm yàllam yokk lu deme nekke saraxe te yàlla tax lu deme nekke di fàttaliku allaaxira lu deme nekke di fàttaliku dee lu deme nekke di fekk jotaayu zikkar yi lu deme nekke di bokk di sa di toog jotaayu boroom xam-xam yi lu deme nekke fonk boroom xam-xam yi nitu yàlla yi ak weg leen lu deme nekke euh, di ziyaare bàmmeeli naam et cetera et cetera muqaddima introduction wu Rimah Cheikh Omar radiyallahu indi na ci cinquante cinq points yoo xamante ne day wan day jàngale lan mooy yokk ngëm yàlla nit waa jawrati sultaani maa ngi lay muslu tamit ci jawrati tooñu sultaani buur wal jiiraani ak dëkkandoo ak dëkkandoo maanaam buur yi ak dëkkandoo yi tooñ la ëpp la doole noggatu la def la lu bon souvent loolu doo ci gaaw a mucc ni ki noonu ay dëkkandoo yaa rabbana yow suñu boroom wala xati niiraani ak tàkki-tàkki safara yi tàkki-tàkki safara yi tamit ñu ngi ciy muslu ndax bépp musiba tuuti na amul problème bu fekkente ne du mujjee nit ki safara waaye musiba bépp musiba mooy musiba bi nga xamante ne day jëlee nit ci xadara boroomam xañ ko ngërëmal yàlla yóbbu ko safara donte zahir bi au début lu rafet la lu neex la wa kulli mu'dilin yàlla ñu ngi lay muslu tamit ci maa ngi musal ñu yow mii kulli mu'dilin ci lépp loo xam ne luy gàllankoor la at taati wala topp yàlla lépp loo xam ne dafa may làggal gàllankoor ba tax du ma mën a topp yàlla te loolu yu baree bare la gis nga bi muy jeexal wasilatul mun a am na yu mu ci tudd ah bokk na ci xawful anaami ragal nit ñi maanaam ragal nit ñi ragal jugement bi ñuy apporter ci yow wala luñ la mën a def hmm? xaw fil anam min riddaraani nafsi mooy gërëm mooy nit ki kontaan ci maanaam man li ma mel baax na parce que nit ki fu mu nawee boppam comme li ko wolof yi di waxe ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la lépp bokk na ci liy gàllankoor nit mooy loolu mooy le fait que nga gëm ni man non man nag bon sincèrement euh, <laughs> non ku baax la ah <laughs> ndeysaan man gis nga nag sama xol dafa set wécc man sama xol la ah, man yéenewuma kenn lu bon man ku baax la te li gën a yéeme mooy nit malaat nan lay waxee ne nan lay koy jàppee yóbbu ko ba ci hôpital hospitalisé ko sampal koy butéel mu naan dara jotuma xam nga euh, <laughs> xam nga euh, euh, feebar ki koy maanaam nit ki bu xamul symptômes yi maanaam nan lay manifester woo mënul wax ne feebar bi daluma balaa nga naan feebar bii man awma ko il faut nga xam lan mooy maanaam nan lay lan mooy symptôme yi maanaam lan lay manifester woo mais su fekkente ne yow xamoo lan lay manifester woo ñu ne la lii nga yor jàmbataan la yaa ngi sëqat lii nga yor jàmbataan la mooy coqueluche moom nga yor <laughs> nga bañ nga ne non <laughs> ni mu mel <laughs> lay manifester woo ah. ñu gis la saa sa yaram tàng. sa bët yi commencé jaune sa yaram yi commencé ñu ne la fièvre jaune nga yor nga ne non mooy pays yow pays nga yor wala <laughs> pays mooy rougeole. pays mooy fièvre jaune voilà rougeole nan lañ koy waxatee ngas waaw ngas waaw <laughs> waaw. ngas waa mooy kii quoi. Hmm? Euh, kii quoi varicelle. varicelle mooy ngas non rougeole lan la. ñëw si si si si ah. ala kulli xaal. waaw day voilà si si ala kulli xaal symptômes yi bu fekkente ne nekk na ci nit ki moom mënatul wax ne feebar boobu amu ko parce que nit nan lay nit pour mu setal boppam ci ne. par exemple lu demee nekke rëy nekkul ci moom iñaan nekkul ci moom soxor nekkul ci moom par exemple da gis nit koo xamante ne jàpp na ne dafa woyof parce que moom moo koy wax noo man duma dara maanaam man non man duma dara te man duma dara boobu bu tase woon nag ku ne ko doo dara mu mer mais bu fekk kon kooku dafa am problème am na problème effectivement euh, maanaam woyof wàcce boppam boobu mu jàpp amu ko mais am na beneen problème mooy problème sinsérité sincérité beneen problème mooy problème mu sincérité parce que ku ne ko bu fekkente ne ku ne ko doo dara eh, doo dara toppul fële doo dara mu mer mais kon kay moom warul wax du ma dara amoo bu ko keneen waxee mu mer niki noonu am na yeneen jikkoo yu ñaaw yu demee nekke ngistal non man yàlla rek a tax may def gis nga xoola man daal gis nga ah, man yàlla rek a tax may def bu lu may def du ma sama waaw kooku tamit buñ ko souvent buñ ko testé souvent suñ ko testé gis ne loolu amul ci moom lu muy wax ne moom yàlla rek a tax muy def parce que su circonstances yi changé ah mu bàyyi wala mu wàññi mu wa wala mu wàññi su fekkente ne dafay def te déggu ci waaw góor mu bàyyi wala mu wàññi su fekkente ne maanaam yu baree bari yi tax maanaam mooy wane ni kii ko naan ah moom yàlla daal taxu koo def moo tax yàlla ma tax a def lu lu yomba wax tamit même bu fekkente ne siiw na ci làmmiñ yi mais du lu yomba wax yàlla moo ma tax a def loolu yëg-yëg la buy nekk ci xol ngistal denc nit yooyu yëpp parce que yooyu yëpp dañuy gàllankoor nit ki pour mu topp dëgg dëgg ni mu war a toppee yàlla parce que yàlla ni nga ko war a toppee dafa dafa bokk ci condition yi nga xam ne sine qua non lañ mënuñu ñàkk nécessaire lañ ay conditions yi nécessaire lañ mooy yàlla tax laa def yàlla du la fay ci loo xamante ne defoo ko ngir moom inna allaha la yaqbalu illa tayyiban wa mabtughiya bihi wajha yenent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla du nangu lu dul lu teey lu baax ak loo xamante ne ba pare da ci bokk mooy loo xamante ne moom rek lañ ci jublu maanaam yàlla rek a tax ñu def su fekkente ne damay def yu bëree bëri mais yàlla rek taxul ma def ko li ma li li nga xamante ne mooy garantie bi mooy man ak ki ko deful ñooyam pire ki ko deful moo ma tane parce que ki ko deful yàlla du ko ko laaj bu fekkente ne loolu du woon farata du ne ko lu tax defoo nangam parce que li mu ko farataal rek la koy laaj alors que man mi jëf-jëf ji yàlla dina ma laaj ne ma bi nga jëfee jëf ji te du woon farata yàlla rendre obligé wu la ko woon obligé wu ma la ko woon li tax bi nga koy def defuloo ko woon ngir man maanaam dina la laaj mbir mi ci boppam na nga ko defee et cetera yàlla nañu yàlla sàmm daal mais lépp luy gàllankoor nit ba du topp yàlla ni nga ko war a toppee rek yàlla nañ ci yàlla musal mu yow sama borom faqdi yàlla nga fajal lanaa ñeel ñu alxaajaati aajo yi baatu qada lafzu mustarak la baat la boo xam ne dafa am ay maanaa yu bari bokk na ci bii mooy faj faj aajo ah aajo yi nag bi ci gën a kawe mooy diggante nit ki ak boroomam bu loolu weesoo ngir ñi nga xamante ne nitu àllaaxira lañ seen ajo bi ci gën a kawe mooy seen digg mooy bi tax ñu mën a am seen àllaaxira jag waaye am na li nga xamante ne moom mooy aajo yi àdduna problème mu àdduna loolu malgré que nitu àdduna yi dafa nekk lu rëy ci ñoom ànd ak loolu problème mu àdduna du problème parce que àdduna li nga def problème rek moom mooy nekk problème tey mbir bu fekkente ne am na man jàppewu ko problème maanaam ci sama xel ci sama consideration man considéré wu ma ko comme étant un problème du problème balaa muy nekk problème man ma considéré ko moo tax problème mu àdduna yépp amul solo du problème problème mu àllaaxira par contre waaw boobu problème la <laughs> waaw boobu moom moom problème la mais problème problème yi nag mooy diggante nit ak boromam diggante nit ak boromam bu kiiraay bi ndox diggante ak boromam dañee régler na problème am wa sharri kulli yàlla ñu ngi lay muslu ci lo wa sharri loru maanaam bu booba faq bi faq bi maanaam day jël beneen sens maanaam mooy nga dindil ñu nga deñal ñu parce que <laughs> voilà sharri loru kulle xaasidin kulle xaasidin bépp aji kiñaan wa xaasida ak maanaam aji iñaan ku góor wa xaasida ak ki aji iñaan ku jigéen maanaam képp koo xam te dafa iñaane ku góor ak ku jigéen iñaanam keñaanam kañaanam bu fekkente ne dem na ba ah maanaam lor gi maanaam parce nit ki bu fekkee iñaan na munoo dindi kañam gi ñépp mën nga leen a orienté waat ñépp mën nga leen a wëlbati waat ba ñu nekk en ta faveur ba mu des ki la kila la iñaane ak ki la soxore kooku mënoo ko parce nit mën na la contre parce que dafa xamul nit mën na la contre parce que dafa may intérêt yoo yoo yoo yoo mettre en nit mën na la contre parce que parce que parce que mais bu lay contre la parce que dafa iñaan rek loolu kooku moom mënoo régler problème am parce que loo mën def day iñaan day continuer di iñaan mais li jara muslu du mu iñaan mais mooy loru kañaanam ba a yegg ci mooy conséquence parce que nit su iñaanee day jug di def nit du iñaan rek toog en général fu mu iñaane day jóg di tëral ay pexe di jéem a yàqal la du jéem a def et cetera iñaan bu mag bi nag mooy seytaane iblis laatulaale mooy mooy iñaan bu mag bi wakay di yàlla nga fegal ñu tamit pexe kulli kaa idin ah bépp aji bépp aji tëral pexe bu góor wakaa ira ak aji tëral pexe bu jigéen góor yi ak jigéen ñi képp ku ci tëral pexe rek say pexe yàlla bu mu àntu ah. wa mufsidin ak aji yàq bi diini ci diine wal qiraa akum njàng maanam njàngum alquran njàngu sunna xam-xam ak lépp loo xamante ne aju na ci xam-xamu diine ak diine ji ci jëmmi boppam képp ku ko yàq yàlla nga fegal ñu ay loram parce que ñi yàq diine nag xam nañ leen bari nañ ay façon yu façon lañ nag mais ñëpp am na lu leen dëppale mooy ñi nga xamante ne dañuy jóg di def ak di wax ngir benn objectif mooy diine yàlla ji bu mu leer diine yàlla ji bu mu avancer xam-xam bi nga xam ne mooy aju ci wàllu diine bu mu tasaaroo te rôle boobu képp koo xamante ne deful luy tax contraire bi existe yaa ngi ci biir c'est une évidence boo fee boo deful boo ko avancé lul diine ci boo bokkul ci ñi nga xamante ne au moins di nga indi sa benn brique pour tabax bi yaa ngi reculer le fait tabax bi mat temps yi ah yaa voilà yaa ngi koy màbbal parce que lu mu fiy gën a yàgg tabax bi du mat mais kenn ku ci nekk dafa am façon booy participer pour diine ji avancer kenn ku ci nekk dafa am noo mane ne fexeel ba xàmmee ko nga jéem a ma foofu kenn ku ci nekk te kenn ku ci nekk insha li la sama borom subhaanahu wa taala fi mu la teg gisoon nañ ko ci bi ñu tàmbali si kiwis di kar wallahi so eh, histoire la bu ma marqué mais ala kulli xaalin eh, dañ koy résumer eh, kenn ku ci nekk li la sama borom subhaanahu wa taala teg bul jël sa bopp mukk nga ut prétention ci kaw ñeneen mbindeef yi parce que yàlla daf laa teg xatta subhaanallah ci tariqa bi dafa bokk sax ak diine ji de manière générale ci teggi ni mooy bu la yàlla tegee ngay jàngal alquran hadith fiqh wala beneen lu mën a doon nga di ko jàngal sa mbokk taalibe yi sax dangaa war a jàpp ne d'abord tout d'abord keni yow da nga leen di sëriñ bi à travers ñoom sëriñ bi daf la teg fii pour nga liggéeyal ko à travers taalibe yi mais gënoo leen rawoo leen tamit yàlla mooy def rek kii lii la ko jox kii lee la ko jox kii lee la ko jox comme li sëñ Baal di wax oto la yàlla jox <laughs> fii la ci laa koy def ànd loolu prétention waru ci ànd parce que bu la fa yàlla tegul woon yenent bi sallallahu alayhi wasallam tànnu la woon pour place boobu wala sëriñ bi tànnu la pour teg la foofu keneen la fay indi wa in tatawallaw yastabdil qawman xayrakum summa la yakunu amsalakum soo leen dummóoyoo yàlla dina leen remplacer indi ñeneen yu dul yéen te ñooñu duñ mel ni yéen mhm. yàlla nañ yàlla musal ci lépp loo xam ne prétention la ak yu aju ci wàllu googu ak lépp loo xamante ne day reculer diini ci ñu ci participer ci lu jege wala ci lu sol parce que seytaane bi yàq waxoon nañ ko ci jotaay bi ci ci biir wasilatu mun a seytaane bi nga xamante ne moom mooy ash-shaytaanu naatiq dafa soxla ash-shaytaanu saakit seytaane bi nga xam ne moom day wax day soxla ab puiwu jàppandal ak ndimbalu seytaane bi nga xamante ne moom dafa noppi parce que seytaane bi wax day bëgg su waxee li muy wax ba pare seytaane bi ci des maanaam ki noppi daa di noppi bu noppee daa di man mu ne ash-shaytaanul axras yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko tudde ash-shaytaanul axras seytaane bi nga xam ne dafa luu maanaam Hmm? dafa lu dafa muet noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ni seytaane yi nga xam ne ñu ngi yëngatu mën nañoo def lu leen neex wax lu leen neex yàq diine ji ci anam gu leen neex ñoom dinañ leen jàppale parce que la simple fait ñu nekk ay spectateur fekke gis dégg xam yëg te defuñu luy contrecarrer li ñii yeneen seytaane yi di def loolu mooy ñu ngi leen di jàppale ah consent yaa yow sunu boroom wa mujibi shaqawa wa mujibi ak lépp luy waral ak shaqawa ak texe di yàlla nga musal lépp loo xam te ne day waral ak texe di yi gën a mag nag yi nga xam ne ñooy waral texee di mooy di noonoo walla ngay wax lu ñaaw wala nga koy def nit yàlla yi loolu moom mooy li gën a mag liy waral texe di beneen mbir bi nga xamante ne day waral texe di mooy di woote woo ab maqaama wala ak wilaaya te fekk du dëgg yaa nañ ci yàlla musal loolu day waral ak texe di day waral mujj gu ñaaw waaw day waral texe di day waral mujj gu ñëw mooy di woote waaw man nangam yoo am na lii ci wilaaya wala wala ngay joxe werd te amul ndigalu joxe werd boobu ci la bokk yooyu yëpp dañuy waral ak texe di yal nañ ci yàlla musal wasiqtu kóllërante naa jàpp naa ba mu dëgër wóolu naa billaahi ci yàlla wabil kitaabi ak ci téereem bi muy alquran hmm? jàng alquran téere yàlla bi wa bin nabi ak ki nga xamante ne moom mooy tànneef yàlla bi yéen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam al mustafa mooy ki ñu bell ki tànn ko ci biir tànneef yi ci biir tànneef yi ci biir tànneef al awwaab bi ki nga xamante ne mooy jël léppam jox ko yàlla wéeru ci yàlla moom yéen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla laa jël def ko muy ki nga xam ne moom moom moom laa kóllëranteel moom laa jàpp ba mu dëgër wóolu ko moom yàlla moom ak alquraanam bi ak yentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bu àdduna demee ba jaxasoo xamuloo fooy teg sa tànk gisoo koo mën a roy jàppal ci téere yàlla bi ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag man bu waa bu may ñaan nag mu ne addu'u damay ñaan bi bismillah ci téere ci ci bismillah mooy basmala maanaam basmala la ci jublu wal masaani ak kaddu yi nga xamante ne dañ leen a dañoo réyal ak taggam wala boog kaddu yi nga xam ne dañ leen a baamuwaat ñaar ñaar mooy sóoratu fatiha mooy sab'ul masaani kon bu may ñaan du a'udhu fii du a'udhu de <laughs> addu'u la. ad'u damay ñaan bi bismillahi wal masani suratul fatiha wa ayatul kursi aya ayatul kursi ayatul kursi borom maanaa yu rëy nga xamante ne dafa wéetal borom bi soo ayatul kursi aaya la bu yéemi yéemi boo xam ne dafa wéetal borom subhanahu wa ta'ala ayatul kursi yi nag soo koy jàng ci yoon bi incha allah dinaa ci ñëwaat da koy boole da koy da nga yem wowal alil azim mais de manière générale soo koy jàng si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dafa bëgg ñu yegg ci laa ikraha fi din qad tabayyana rushdu minal ghayy wa man yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim maanaam mooy deuxième beneen aaya bi ñu boole ko ci parce que dafa am allahu laa ilaha illa huwa al hayyul qayyum ba ci wa huwal aliyyul azim après laa ikraha fi din moo ci tegu ci ci aaya ci ni mu nekk ci alquran aaya boobu ci tegu parce que ci la liy waxe alxuruful ahamiya foofu lay mat mooy xaraf yi nga xamante ne ñoom ñoo ëmb tur la ci turu yàlla yi bi nga xamante ne moom la Seydina Ali karramallahu wajhahu maanaam bi dëppook maqaamam turu yàlla bu mag bi nga xam ne moo dëppook maqaamam Seydina Ali boobu euh, xaraf yi dafa mat maanaam ci soit soit amul ci yeneen ci ci biir ba ci waxwal aliyul azim mais am na ci beneen aaya bi mooy lan fi faamalaxa loo tax si Cheikh Tidiane la daan sopp di jàng maanaam aaya bu ko defee lépp gaale ci biir moom la wax ismu jalal am na waaw ah, gars yi ñoo suñ fam am nañ ci ay mbir yu bari non leen boo leen ko toppee buñ paree rek ngeen topp ko moom dina am yu mu leen kii insha kon maa ngi ñaan ci fatiha bu may ñaan damay jàng fatiha sóor ta ànd ak bismillahir rahmanir basmala bi le fait basmala bi ànd ak fatiha c'est que sirru bu rëy daf cee nekk yenn bi saa sam daf ne bismillahir rahmanir ak tur yàlla bi gën a mag dafa mel ne ñuul ñuulu bët ak weex weex bi ba ku xamul sax tur yàlla bi gën a mag yamal ci basmala ci bismillahir rahmanir rahim xaqiqatan exactement effectivement benn la ci anamu ci ci tëgginu ismullahil azam mais day ànd ak maanaam dafa lëkkaloo moo tax par contre bismillahir rahmanir rahim bi ngeen di dégg nit yàlla yi wala ñu naan wala da nga ko sikkar nangam yoon et mooy bismillahir rahmanir bi nekk ci sóoratul fatiha du yeneen yi parce que bismillahir rahmanir rahim bi nekk ci njaalbeenu sóoratul fatiha bokkul fiir ak bismillahir rahmanir rahim bi nekk ci sóoratul baqara bokkul firi ak bismillahir rahmanir rahim bi nekk ci Al Imran bokkul firi bi nekk ak bismillahir rahmanir bi nekk ci qul a'udhu bi rabbil falaq wala qul a'udhu bi rabbil nas ñoo yëpp bokkuñu li ñu firi mais bi nga xamante ne moom lañuy moom lañu moom la boroom nitu yàlla yi di jëfandikoo di soppandikoo di utiliser lu bari mooy bi nekk ci début sóoratu Fatiha boobu la boobu bismillahir rahmanir rahim sirru bu rëy mi ngi ci nag nga lëkkale kook alhamdulilah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah ci julli ak ci lu dul julli bokk na ci seede bi borom bi subhaanahu wa taala seede ne ku ko def du lakk làmmiñ bi ko wax te kooku du koy jéggal ba pare bokk na ci njariñ gi ci nekk mooy rëy gi mu rëy maanaam sirru gu rëy ak bu diis bu ci nekk te interaction maanaam foofu noonu diggante boobu lëkkale boobu noonu ci la sirru turu yàlla bi gën a màgg nekk bii gaa yi di coow di ko wër <laughs> di ko sirru bi ci la nekk ci lëkkale kooku hmm. moo tax Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu moo tax na bismillah bismillah pourtant mënoon na wax rek ne ci sóoratul Fatiha mais mu utiliser baatu basmala bi mu leer que ni koy waxaale bul ko ñàkk a waxaale dégg nga kon basmala boo lëkkale bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba Fatiha jeex radiyallahu amin ayatul kursi ba huwa al-aliyyul azim nga wax wa suuratul ikhlaas suuratul ikhlaas bi tam jii di boroomu yàlla ba kañ ko dafa bàkk yàlla kañ ko taggu ko suuratul ikhlaas gisoon nañ ko ci biir wasilatul munaa du dëgg ah siri ikhlaas gisoon nañ ko qul huwa qul qul huwa allahu ahad waaw day ànd ak basmala moom tamit day ànd ak bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad waaye waaye waaye comme que xam nga sourate Ikhlas ci tawhid lay wax day wéetal yàlla moo ne wa waqat dëgg wa faasa dëgg-dëgg texe na man koo xamante ne maata dee na maa tawhid ànd ak tawhid loolu def ne la maam da ko ci yokkaale maam mu nekk loo xamante ne bokkul ci way wi mais daf koo def ngir li ñuy tuddee takmiimul bayt ngir mottali wala takk takmiilul bayt waaw kay ngir mottali bayt bi mu ne kon képp koo xam ne dee nga ànd ak tawxiid baatu laa ilaha illallah sax ci sa xol nga deewaale ko moo xam wax nga ko wala waxu ko loolu mooy tekki ne yow nitu àjjana nga màndarga nit nit nekk nitu àjjana bokk na ci mooy mu mujjee wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa ilaha illallah tawxiid nag du rek wéetal yàlla mais mooy ndax yàlla wéet na ba pare mooy mais mooy nga seede nga témoigner li nga xamante ne moom mooy wéet gi yàlla wéet subhaanahu wa ta'ala man képp koo xam ne daa dafa ñaan bisi ci lii alal yaqiin ci lu wóor ànd ak ne maanaam ak yaqiin kóolute yu yab def na ko nangul bi maaraama ci li nga xam ne moom lay sàkku minal matini ci ki nga xamante ne moom mooy aji dëgër ji aji sax ji borom bi subhaanahu wa taala maanaam mu ñaan la dangay tax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex wala daalliin amiin allahu laa ilaha illa huwa al-hayyul qayyum laa ta'khudhuhu sinatun wa huwa al-'aliyyul 'azim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul way wi foofu la mais en réalité am na falaq ak bi ci la bokk am na benn jour ma ànd ak euh, sama ay gaay ñuy waxtaan dem ñuy doxantu waxtaan yooyu ba ñu war a tàqali ko ñu taxaw ci benn place ñuy ñaan ba yegg ci ñaan ci ñaan bi maanaam man leen ñu ne waaw eh, comme ni gars yi def rek waaye ñaanal waay kii ñaanal waay ah <laughs> gars yi nag jiiñ ma ko fexe ba ma ñaan ma léegi léegi nañ def xa ayatul kursi sama xel dem ci bayt yi fatiha ayatul kursi ikhlas ñu tëjee ñu ñu ñu tëjee salaa fatiha maam parce que comme que rek la yam mu tëj ko daal di ñaan boobu ay côté gée yooyu la woon. bi ma demee kër gi ci guddi gi ma bi ma tëddee di nelaw ma gént yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fii ñu toogoon noonu fii ñu man maanaam situation bi nekk li mu nekk woon mu ne euh, day ànd ak falaxi ak naasi maanaam day ànd ak falaxi ak naasi maanaam da il faut mu mottali mais ci ginnaaw gi bi ñu demee ba ay jamono ma am ku ma doon waxtaanal mu ne ma effectivement day ànd ak falax ak naas c'est que euh, <laughs> sans ma nettali ko gént gi <laughs> mu ne ma day ànd ak falax ak naas affaire bi moo xam ne ah d'accord kon que loolu la mu ne képp koo xam ne kon wóolu na ñaan gi ñaan na ko day ànd ak falax ak ak salaatu faatiha ak salaatu faatiha waaw mu nga koy tëj wa man képp koo xam ne daa ñaan na bi sii ci gii ñaan alal yaqiini ci lu wér yu jab def na ko nangul bi maa raama ci li muy sàkku minal matini ci buur yàlla bi nga xamante ne mooy ki sax wóolu rek dëgg la gis nga waaw boo leen di ñaan noon ngeen di ñaan ñaan na di fatiha ayatul kursi ikhlas falaqi naas ngeen jeexal ak salaat fatiha waaw soo leen soo leen yàkkamte sax dam leen fatiha ak salaat fatiha jeex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 mujibu yow mi nga xamante ne nit ki bu defee lu mu mënti toll mën nga ko ko nangul yow mi nangu yaa mujibu yow mi nangu yaa mujibu maanaam kon ñetti yoon maanaam nga ñaan ñetti yoon yooyu faqbal yàlla nga nangul du'a a ñaanuk wajilin aji jàq xaribu bu jege du wajalin wajilin ah wajilin du wajalin <laughs> wajilin mais comme niñ koy jànge ah qaribu yow mi nga xam ne yaay ki jegeñ ki yow yow mi nga xam ne yow yaay ki jege qaribu nas'aluka ñi ngi lay laaj at taslima allah allah wommat bil qada'i ci dogal lépp yàlla loo dogal diine ji boo ci dogalee dara ci sa sharia ñu wommatu yàlla moo ko dogal yàlla moo tëral àtte bi nangu nañ kon yàlla wax na dëgg yàlla bu ne nii la ñu ne nii la bu ne du nii ñu ne du nii yàlla bu ne wii ñu ne wii bu nee non ñu ne non bu nee wii non ñu ne wii jeex na allahu nit niki noonu dogal yi muy dogal ci mbindeef yi tamit ñu nangu ko gis nga nit su xamee boromam subhaanahu wa taala day nekk koo xamante ne du gis lu dul borom bi subhaanahu wa muy agir du gis leneen moom ci boppam du du remarquer ne moom mu ngi def déedéet yàlla mooy def à travers mbindeef yi moo tax ku xam yàlla adduna bi yëpp nekkteef yëpp dañuy nëbbatu yàlla mooy feeñ moo tax mooy az yàlla lay gis pour moom moo tax wàllu yu piir yu mag yàlla la ñuy gis ci lépp univers bi moom ci boppam dafa nëbbatu moo nekk lu invisible mystère la ak invisible la <laughs> awaam ah yi kay sama maas bi ñooy gis ne univers bi moo fi nekk yàlla nekk kumpa moom maanaam nekk ku nëbbatu maanaam tekkiwul ne dafa am jëmm ju ñuy gis abadan <laughs> tekkiwul lool mais li muy tekki mooy mboolem jëf yi mboolem yëngatu yi mboolem lépp ñoom yàlla la ñuy gis ni ngi def affaire boobu à travers yàlla mooy agir parce que mooy dogal mboolem lu am parce que boo xamee ni yàlla lépp lu nekk ci mbindeef yi comme ah fama sha'a kaana wa ma lam yasha fa mumtani'un kayfa sha'a ihtakam wa yaf'alu fi mulkihi ma yasha ta'ala al ilahu jalla al yàlla mooy ki nga xamante ne lu ko soob mooy am lu ko neexul du am lépp lu ko neexul doo du am mu ko neex lay àtte te mooy def ci nguuram gi lu ko soob moo tax képp koo xamante ne maanaam lépp lu exister lu mënti doon dafa neex yàlla àtte ne am na luy xew te fekk yàlla moo ko du ne yàllaa ko dogal mu ngi wëlbatiku ci àtte yàlla mbir yu ko neexul dañ koy forcer pour mu accepter ko lépp loo xam moo tax nit yàlla dëgg yàlla lay gis à travers lépp lépp yàlla la ci gis muy agir bépp kàddu tamit bu mu dégg ci mbindeef yi kàddu borom bi la xaw na ta'ala sa borom mooy wax ci làmmiñu mboole mbindeef yi sauf que yàlla nag dafa askanale boppam yenn waxi yi ci des askanale wu ko boppam sauf que lépp moom la moo tax nitu yàlla moom munul munul bañ a gis yàlla tout temps yàlla lay gis moo tax law walaw laa sukunul alamina li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qarib Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu loolu la wax ci Zadrul Qulub bu dul woon nit ñi la fekk que ñuy préoccupé wu di sukkandiku ci leneen lu dul yàlla konantoon dinañu gis yàlla ak seeni bët maanaam mooy lépp lu ñu gis rek dañuy gis ne yàlla la ñuy gis lépp ci yàlla lañ koy delloo ndax yàlla dafa jege moo gën a jege buumum xol la wax ki la gën a jege sa buumum xol kay jege gi mu jege rëy maanaam tar gi mu tar moo tax nit ñi gisatuñ ko moom yàlla dégg nga kon yàlla saa borom subhaanahu wa taala ngay lépp lépp loo xamante ne xew na nit ki war naa fexe ba gis ci boromam subhaanahu wa taala sauf que nag ay comme tolloon nañ ci biñ ko waxee woon étape la maa ra'aytu shay'an illaa wa ra'aytu Allah ba'dahu maa ra'aytu shay'an illaa wa ra'aytu Allah ma'ahu wa ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qablahu ay étape la gisuma dara du ma gis dara lu dul dinaa gis yàlla avant may gis loolu wala boog non lu dul dinaa gis yàlla après loolu c'est-à-dire bu ma gisee mbir mi ba pare si laay doog a jàngat lan la ma yàlla jàngal ci mbir mi nan laa ci gisee màggaayu yàlla kàttanam man-manam xam-xamam ingéniosité nan laa ko gisee ci à travers mbir mi loolu étape la soo jugee état boobu da ngay dem ci ne looy gis rek dangay ngay gisaale yàlla ci biir soo jugee état boobu nag doo gis dara yàlla ngay di gis d'abord doo nga gis loola boo demee beneen état bi nag dootoo gise ci mbir yi yàlla rek ngay gis boobaa nag nga jeex ci yàlla nit kooku tamit day nekk nit koo xamante ne lu muy wax lu muy def rek yàlla moo tax muy def moo tax muy wax d'ailleurs sax dootul la boppam benn jëf wala benn wax te fii yaa ngi nekk tee fi yaa ngi leen di jox considération boobu xamal ni ki leen nekkal mu yàlla day fàddu ci yow boo demee ba nga xamante ne nag yàlla nga fi teg maanaam nekkitee fi dem nga ba gisatoo leen amatoo benn objectif du ci àdduna du ci àllaaxira yàlla rek nga def objectif bu boobaa voilà boobaa nag ci ngay doog mën a gisee yàlla rek comme objectif yàlla wëlbati univers bi yépp muy nekk à ton service yàlla nañu yàlla defal loolu woon yàlla nañu yàlla may woo ci lépp loo xam ne ndogalu yàlla la war sobra ak muñ muñ bokk na ci mbir yi gën a yi gën a jafe moo tax innamaa yuwaffa saabiruna ajrahum bi ghayri hisaab yàlla day fay day matal fayu ñi nga xamante ne ñooy muñkat yi sans mu compter leen du ko compter war rida ak ngërëm maanaam mooy loolu tamit étape la xam nga moo tax ñetti étape la joxe étape bu wommatu ci ndogalu yàlla yi loolu benn la beneen étape bi mooy nga muñ muñ nag ay façon lañ dafa am muñ nag boobu benn façon la mooy bi gën a simple ci façon muñ mooy benn problème dal na la nga muñ ko boobu mooy bi gën a simple beneen muñ bi mooy muñ bi nga xamante ne mooy ni ko yàlla digal mu muñ ci def loolu maanaam mu muñ parce que xam nga li yàlla digle souvent du de aller à l'encontre de maanaam ah voilà égo bi maanaam bànneexu bàkkan bi léegi nag nit ki muñ pour di def loolu ak muñ mooy yàlla maanaam bañ a bañ maanaam bañ a def lu bañ a def bàkkaar léeg-léeg nag yenn yi ñoo gën a jafe yeneen yi parce que par exemple Euh, muñ ngir def lu baax moo gën a jafe muñ ngir bàyyi lu bon moo gën a jafe muñ ngir natt bu la dal parce que circonstanciel la yegg si na ba pare te mënatoo ci dara kooku da ngay muñ yooyu moom moo tax jikko yooyu même bu dee metti na nii ci zahir sauf que nit ki bu ci entraîné woo daf koy gaaw a man lu demee nekk ay muñ ay bañ yooyu noonu nit ki su ci entraîné woo daf koy gaaw a man ba pare parce que de toute façon ay mbir la yoo xamante ne yegg si na ba pare mënoo ci dara du dëgg parce que comme par exemple mer nit kii lu tax muy mer mënu génn ñaari mbir mooy li nga xamante ne mën na koo faj ak li mënul faj lépp loo xamante ne <laughs> nit mer na ci rek génnul benn ci ñaar yi soit daf koy mën a faj wala mënu ko faj li nga xamante ne mën na ko faj loolu sikk ko ci ne jarul mer parce que mën naa ko faj jarul mer soit damay baale wala ma faj ko jarul mer du dëgg li nga xamante ne nag mënuma ci dara itam jarul mer parce que mënuma ci dara kooku jarul mer <laughs> yokk ñaawaay la rek comme ni koy waxee <laughs> mer mer ci loo xam ne mënoo ci dara yokk ñaawal la hmm. ah, mais bu fekkente ne léeg-léeg nag bàyyi yenn yu bon yi moo gën a jafe def yenn yu baax yi comme par exemple décider ne wax lu dul dëgg moom lu dul dëgg wax ko banaa ko jeex na c'est fini loolu moo gën a jafe par exemple jàng alquran loolu tax mu gën moo tax loolu moo gën jàng alquran jàng alquran ba kaamil bi jeex bàyyi circonstance présenté wu fi nga xam ne mënoon naa fee wax lu dul dëgg te waxuma ko moo gën waaw ni ki noonu am na yoo xamante ne tamit moo gën a jafe comme tey par exemple benn mbayeen nga tegal ko fii boolib ganaar ba pare dem nga ne te moomu ko maanaam mu mu mu xeex ak bakkanam ba du ci lekk moo gën a jafe ci moom que muy taxaw di julli par exemple wala mu woor weeru koor mën na laa wooral weeru koor gi yëpp mais sauf que nag bii paa moom bu ñu ko tegalee ab boolib ganaar nii dem rek bàyyi ko moom kese <laughs> il est tenté <laughs> hmm? ça dépend daal maanaam dafa am yoo xamante ne loolu moom moo tax ay mbir la yoo xamante ne dañuy duggante mais yëpp ay xeetu muñ la mais muñ bi gën a jafe nag mooy coowooral ci yoonu yàlla bi li yàlla digle nga necc boobu moo gën a jafe bëriwaat na ñoo xamante ne mën nañoo muñ circonstance bu ne mën nañ ko vivre mais nag mënuñoo tegu ci yoonu yàlla bi maanaam jéem a nekk ku baax loolu lañ mën loolu moom dafa jafe-jafe-jafe ci ñoom am naa ngërëm nag mun a war rida ak ngërëm la dal balaay faf nattu bu nattu yi amee nga gërëm loolu moom moom moom mooy li gën a jafe lépp te loolu moom ci ngay amee ngërëmal yàlla mooy lan mooy su nattu amee lu mënti doon maanaam yow doo vivre circonstance de métit lu ko doo vivre parce que dafa am ñeenti étape natt bu amee circonstance yi li nit mën a jëfandikoo ñeenti affaire la bu njëkk bi mooy waaw ah xam nga ni moos lii c'est pas normal xanaa yàlla amul keneen ku mu koy tek waaye waaye yàlla mbaax gi ñuy wax ci moom nangam nangam boobu mooy circonstance bi def kooku kéefër la loolu ku ko doxale weddi na yàlla beneen circonstance bi mooy mbir ah, metti na de moom kay xanaa yàllaa ko def rek waaye metti na de kii di jàmbat rek du dëgg jàmbat kese loolu mooy beneen bi kooku moom dañ ko ci simpil ay bàkkaar ci jëf maanaam malgré que mi ngi jàmbat mais le fait que mu nekk jullit te mu am natt yu ko tegu dañ ko ci simpil ay bàkkaar bi ci des nag mooy muñ mooy mbir mi metti nag ah yàlla ko def yàlla la neex mu doxale ko nii alhamdulilah même malgré que mbir maa ngi metti muy muñ <laughs> ah mu am beneen <coughs> beneen situation bi mooy bi gën mooy nga ne comme yàllaa ko def rek kontaan naa ci yàlla moom moom nguuram mooma moom moom situation yi lu ko neex la may teg kontaan naa ci kooku moom day waral ngërëmal yàlla bil Mustafa ci barke kañu belli ki tànn ko ci biir tànni bi sellal ko sallallahu alayhi wa sallam ash-Shafi'i aji ramm kullal xalqi mboolem mbindeef képp kuy mbindeef yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la ramm ci njàlbeen moo tax ñu créé la bi ci des mooy liy xéewal yiy ñëwee ci yow tëbb moom mooy ki nga xamante ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy canal bi ko yàlla jaarale te moom aussi moom mooy tax bu àllaaxira jotee moom mooy ràmm mbindeef yi bu ko defee ñu mu leen a àtte mooy ràmmkat bu mag bi sallallahu alayhi yàlla nañu yàlla boole ci ñi mu ràmm ci mboolem xéewal yu zahiri ak yu baatini sallallahu alayhi wasallam ci barke moom yàlla ci barke ci yàlla muhammad boobu nag sallallahu alayhi wasallam sabbit yàlla nga saxal ilaahi yi yow sama buur mantiqi yi sama kaddu bil xaq ci dëgg yàlla nga saxal ba lépp lu may wax mu nekk dëgg loolu bokk na ci jikko yi gën a jaf bokk na ci jikko yoo xamante ne presque ñëpp dañ koy prétendre kenn ku ci nekk daf koy prétendre non man non man nag par contre man ku dëggu laa ko man bu man damaa bëgg nit ku dëggu ko waaw booy bu may ànd ak yow damaa bëgg nga dëggu <laughs> ñëpp dañ koy prétendre presque te ñi ko jikkoo bariwuñ koo xam ne lépp lu mu la wax dëgg la mën nga cee mën nga mën ngaa jël sa loxo teg ko ci kaamil bi waat ko ne li mu wax dëgg la loolu dafa jafe rawatina ci ñun wolof yi <laughs> ñun moom pour un rien sax ñu wax la lu existé wul waaw fi may dem nii rek foo jëm foo jëm au lieu ma ne la par de la jëm loolu wàññiwu ma dara mais man ne non non naa ko sànni quoi <laughs> naa ko sànni comme niñ koy wax wax la leneen nga xamante ne daanaka koo ci wóolu ne kii daal li mu lay wax noona la day xaw a compliqué <laughs> yàlla na yàlla sàmm. mais li koy def bañ ngay limite say ah? mais doo ko doo ko doo ko wax pour loolu ne c'est-à-dire que mais mën nga mën nga ne du ma la tontu comme ni tubaab bi di def tubaab bi moom boo ko waxee daan voilà non non loolu du ma la ci tontu. du ma du la ci tontu. waaw nga ne ma lu tax ma ne la parce que. <laughs> jeex na. ah ñoom Ibrahima ñoom ñoom la ñoom noonu lañu mel non mais c'est vrai ñoom noonu lañu mel mais je vais pas je vais pas te répondre Ibrahima loo koy que ñu wax nga ni mais parce que mu jeex si si noonu lañ mel ñoom en fait du ñu la wax souvent ñoom ñooy gën a dëggu tuuti ñooy gën a dëggu souvent liñ lay wax. mën nga cee sukkandiku tuuti daal tuuti au moins ñoom mën nga sukkandiku ci li ñuy wax waaw mais daal yàlla ñu yàlla defal ci boppam nga xam ne lu ñu wax day dëggu parce que làmmiñu nit bu gënee bu gën di sell ñaan ngay tukkee ci làmmiñ googu di gën a gaaw a nangu ay géntam di gën a dëggu lu nit gën a dëggu ñaanam day gën a gaaw a nangu ay géntam di gën a waaye bu dee yow saa yoo géntee dara contraire bi la comme li yi di wax xam nga war a wax noo gént moom contraire bi la te xamuñu ne ñoom ñoom la maanaam ñoom ñoom mel li tax gént dara contraire bi la xamuñu ne ñoom ñoo mel noonu ñoo mel li bu ñu géntee dara affaire bi nekk contraire la dama fàtte ñoom Moussa ñoom waaw ñoom ñoom souvent buñ géntee seen dëkk seen gént gi day dëppoo affaire bi léegi mu ngi jeexal aska gën jaa seeni salaatullahi julli yàlla wa taslimi ak mucc ak sëlmal ala allazi yàlla nekk ci ki nga xam ne bu shira bégale nañ ko bi tasnimi tasnim xam ne wa misaajuhu min tasnim moo la ko andi wax waaw ay nan yashrabu bi muqarrabun ah tasnim ak dex la bu sell boo xamante ne sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak xeetam lañ ko particularisé moo tax mu ne ala ladhi bushira bit tasnim am na ay xeeti jegeñ yàlla yenn xeeti soobuwuñ ci yoonu yàlla tamit yoo xam ne ñoom lañ ko jagleel wa alihi ak yi ñoñom wa sahbi ak yi àndandoom yi alqurra ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngkat yu mag hmm? yi comme ni ñu seen bi waxoon na alxaraawi njuumte na d'ailleurs njuumte gu rëy la non seulement ci forme grammaticale bi ndax fi féminin ba pare dafa changer sens bi alqurraa xaaf la du xayin xaqu la du xaa xaaf la de du xayin yàlla nga julli kon sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ànd ak sahabaam yi nga xam te ne mbooleem xeet xam-xam yi ñoo ci man gaa yi mooy ak qurra parce que borom xam-xam yi ngi xam dañuy sàkku xam-xam di ci itteewu di ko jamono jooju saxaaba yi radal ñoom maanaam jamono jooju qurra yi lañ leen daan wax ginnaaw nag la xam-xam nekk diversifié wu tout ah, ba kii yëpp génn ah xam naa sëñ Mamadou ñoom moom mën na ci def ci parce que Alaaji Fàllu jàngaloon na ko keroog nii xam-xam yi <laughs> génnee ba hmm? <laughs> wa na ak way topp ñi nga xam ne ñoom ñoo topp saxaaba yi radiyallahu anhum ñëw seen ginnaaw suma topp al awliya i mboolem wàllu yi nga xam ne ay parando yàlla yaa rabbana yow mi nga xam ne yow yaa sunu borom yaa maalikal yow mi nga xam ne yow yaa moom mboolem nekkite fi yow nga xam ne yaa moom mboolem nekkite fi xinaa yàlla nu mu sañu ilaahi yow buur sama asharra lu bon fi daara ni ci ñaari kër yi muy àdduna ak maanaam al kaw nay ni ñaari kaw nu yi ñaari nekkiteef yi maanaam suuf seeg asamaan si maanaam di yàlla wala nit ñeeg lu dul nit alamul ak malakut àdduna ak àllaxira yàlla na nga musal ñu ci lépp loo xam ne lu bon la ci ñaari kër yi muy àdduna ak àllaxira amaatana yàlla na rey ñu allah buur yàlla maanaam ñu dee ala diini nabi ci diine yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy lislaam topp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk ci ay teg ci ay tànkam fi mu tegoon tànkam ñu teg ko suñu ay tànk sallallahu alayhi wasallam roy ci ay sunnaam mooy yàlla nañu yàlla rey ci loolu maanaam bu ñuy dee gi nga xamante ne mënta ñàkk mënta ñàkk ñu dee ci loolu amma baat te mu yéex bi la <laughs> ñu ñooy dégg gars yi di ko wax daanaka motut wax xam nga gudd fan gudd fan mooy nit gudd fan en réalité nekkul ci temps bi nga fi def ci kaw suuf gudd fan mooy barke bi yàlla def ci temps bi nga fi nekk loolu mooy gudd fan boo xoolee ay boroom xam-xam yu bare bare bare dañuy gis ñu wax la seen fan yu ñu dund ah non nan la possible ànd ak daanaka li ñu waroon def yëpp def nañu dangay gis xale boo koo xamante ne xale la yàlla defal ko ci temps boobu mais da nga naan mais non attendez nan la mën a dundee temps bu gàtt bi c'est-à-dire que bu maanaam maa ko mag samay rakk ko mag wala samay frère samay doom et cetera ñoo ko mag nan la mën a defe ci àddunaam lii loo xam ne man defuma ko dañ koy gis tout le loolu nag mooy gudd fan loolooy gudd fan parce que nit bu dundee cent ans yoo xamante ne defu ci dara guddul fan mais nit ki su fekkente ne xoolal Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu trente neuf ans la dund ak quelques mois trente neuf ans six mois maanaam amul quarante te xoola moom la imam ahmad wax rahimahullah mu ne xawma kenn ginnaaw saxaaba yi radiyallahu anhu koo xam ne waxam moom aw lay la argument la ku dul omar ibn abdul aziz radiyallahu anhu omar ibn abdul aziz radiyallahu anhu banu umayya biñ fi ñëwee jël parce que xam nga bi ngay xoolal xilaafa gi mu ne seydina abubakar omar usman ali ah, radiyallahu anhum après Muawiya ci foofu la xilaafa Banu Umayya ñëwee commencé am après Yazid doomam et cetera ñooñu seen époque boobu bi ñu nekkee xalifa maanaam bi ñu nekkee après buur lañ doon yoo xamante ne voilà dañoo commencé seen époque bi à partir de Seydina Muawiya radiyallahu anhu bi mu fi jógee maanaam mbir mi désordre ak ak euh, maanaam injustice bu rii amoon ci l'islam économiquement réewu l'islam yi commencé am déclin politiquement mu yàqu injustice bi répandre ci ci empire islamique bi empire bi parce que islam dafa mujj nekk empire mais totalement totalement Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu bi mu ñëwee nekk xalifa il avait trente-sept ans ak tuuti te ëppal na ko sax parce que trente-huit ans yi tuutee ko teree mat ci biir deux ans yooyu mu nekk xalifa matu ko matul nekkul deux xalifa pendant deux ans maanaam ci biir mais ci biir deux ans yooyu nga xam ne ci biir deux ans yi ci la mat nekk xalifa ci la rétabliraate justice ci mboolem empire islamique bi lépp économie bi yëpp mu relever waat ko ba nga xamante ne nit ñi bu ñuy joxe azaka dootuñu ko mën a joxe ci biir réewu jullit ci biir temps bu ndaw boobu coow lu bari li ñuy dégg ci kooku Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu yépp ci diggante boobu la ko def ba noppi xam-xamu xadiis yii moom mooy ki nga xamante ne moom moo njëkk joxe woon ordre Aboubacar ibn Hazm rahimahullah ak ñoom imam ñu az-Zuhri ñooñu ñu ñëw bind ko ñoom ñoo ñu njëkk bind téere xadiis mu d'ailleurs az-Zuhri moo ko ñu ko awalu xadiis awalu jaami' al-xadiis fi ah, wal asar ibnu Shihab amirun lahu Omar amiran lahu Umar ki nga xam ne mooy njëkk a dajale téere xadiis yi bind ko ci téere mooy imam az-Zuhri rahimahullah ibn Shihab te ki ko ko digal mooy Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ànd ak loolu yëpp 39 ans nangam la dund ci temps bu ndaw boobu mu def ci liggéey boobu yëpp imagine leen kon mbir mi nekkul ci ay at yu nit ki am nekkul foofu mbir mi mbir mi mbir mi mbir mi mbir mi mi ngi ci ci biir at bi la yàlla may nga dund temps bi mu la yàlla yàlla du la laaj ñaata at nga dund yàlla du laajte loolu li muy laajte par contre mooy temps bi ma la may nga dund ana nga ci def moom loolu lay laaj qualité bi lay laaj du laaj ñaata at nga dund déedéet te nit bépp jamono joo xamante ne dund na ko tudd ci yàlla te defu ci luy indi ngërëmal yàlla xamal ni jamono jooju su yeboo ñu bañ koo compter ci dundam mën nañ ko bañ a compter ci dundam kooku il n'a pas vécu kooku il n'a pas vécu <laughs> non bu dee cent ans yoo xamante ne amul benn moment boo ci tuddee yàlla wala nga def ci luy indi ngërëmal yàlla mooy dundu dunduloo imam an-Nawawi rahimahullah 46 ans la dund imam Muslim ibn al-Hajjaj borom saxeex bi bi mu amee 26 ans la bind saxeexam <laughs> ah <laughs> ah 50 55 ans yooyu la dund imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu bi ñu dégg imam Shafi'i 55 ans 54 ans 55 ans la dund imam Shafi'i bu mag bi 54 55 ans la dund. ñun ñii ñëpp tey presque ñu ci saal bu ñu génnee xale yi bu ñu xoolee suñu âge bi ñu am sikk nekkul ci ne mënuñoo mel ni ñoom bu ñu xoolee rek par rapport ak at yi ñu am rek bu fekkee ñun yàlla daf ñooy boole dafa ni cinquante cinq ans yi du dund mooy mooy c'est bon waaw lu bari xaj na ci lu bari xam na ci walakin waaye nag gars mais da nga xam ne daal duñ duñ def Shafi'i non Shafi'i <laughs> te nit ki boo xoolee subhaanallah li muy yàq ci dundam allah allah allah allah xoolal boo génnee moo tax yàlla yàlla sam temps bi ngay nelaw nga génne ko nga génne <laughs> temps bi nga xamante ne moom ngay def yu sew yu yu sew yi yuñ tuddee yu sew ay lekk ay naan ay sol yére ay broche ay peñew ay soldats la temps boobu nga génne ko nga chronométrer ko ci sa biir dund pendant un an nga boole ko nga compter ko nga teg lépp nii de côté nga xool nag temps bi nga activé con concrètement bi nga nekk di jaamu yàlla concrètement da ngay gis ne bariwaan na sans masque ñoo xamante ne seen temps bariwul maanaam liñ dund bariwul buñ génnee nelaw bi lekk gi temps boobu parce temps boobu souvent dañ koy dañ ciy nekk te duñ nekk ci jaamu yàlla wala lu leen di jariñ solu bi moment bi ñuy sol yëre yi ah bi ñuy peñew surtout jigéen ji <laughs> seet puudaru sangu mi seetantel temps yooyu yëpp ñu jël ko teg ne ñu laaj leen ñaata temps ngeen dund concrètement temps perdu la loolu tax nag nit ñu yeewuñu souvent duñu perte duñu perte temps duñu nangoo perte temps c'est-à-dire que moment bu ñu lu ne rek dañ koy mesurer lenn lu ne dañ koy mesurer même bu ñuy nelaw sax comme li Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne ahtasibu nawmati kama ahtasibu qiyamati su may nelaw dama ci yéene jaamu ci yàlla comme ni may nelaw ni may jaamu yàlla bu ma taxawee di julli maanaam mooy su may nelaw dama yéene ni comme damay nelaw bu ko defee su ma yeewoo su ma yeewoo ma mana au moins nekk en forme pour mën a jaamu yàlla boobaa kooku mi ngi nelaw mais mi ngi jaamu yàlla niki noonu moment yi nga xamante ne mooy moment maanaam amul benn moment bu muy perte ci dara lu dul mi ngi ciy jéem a jaamu yàlla soit ci yéene bu sell soit ci xolam lay tudd yàlla soit ci mi ngi xool nan lay dégloo lu koy jariñ soit comme par exemple imaginez Euh, jóge fii ba Villeurbanne toog noonu rek ci métro bi toog noonu rek di xoole perte temps mun ngaa liir dara mën ngaa si carte du yàlla mën ngaa déglu lu lay jariñ sa diggante ak sa borom et cetera. waaw mën ngaa yéene seeti suñu faamu waaw mais mais mën ngaa positiver maanaam mën ngaa euh, kii nu mu yokku. lan maanaam mooy nga nga nga maximiser li nga xamante ne moom mooy njariñ gi waaw lépp ci biir lay dugg liggéey su may liggéey xam nga tey bu fekkente damay dem liggéey ji nañ imaginer nañ imaginer may liggéey may dem léegi imaginer may liggéey ci noo garaw la am solo ah foo xamante ne man ak ay yéeféer yëpp dañ fay liggéey maanaam am na ay jullit am na ay yéeféer ñoo bokk même activité bi ñuy def même activité professionnelle bi ñu nekk concrètement man ak. si tu veux. wax na dëgg dégg nga léegi xoolal man ak man man man ak yéeféer bi may bokkal fi ñuy liggéey man ak moom lan moo ñu wutale parce que dafa xëy ma xëy mi ngi ci activité bi ma nekk ci te sérieux bi mu ko jox laa ko jox ñoo yam sauf que yamuñu su fekkente ne man dama ko def ngir jaamu yàlla mooy lan mooy sama yéene laay xool su condition que liggéey bi dagan mu daganul moom bokkul ñuy wax mais mu dagan man damay wuti ji alal ngir su matee azaka saa borom daf maa digal ma joxe azaka ma bokk ci ñi nga xamante ne sama ñi génne azaka danaa bokk ci ñooñu loolu benn beneen bi mooy damay yor njariñ goo xam ne bon maintenant liggéey yi ça ça dépend parce que am na loo xam nga comme fardu kifaaya la ñu ci ëpp ci ñoom maanaam mooy ay mbir la yoo xamante ne fokk mu am ku nekk ci société bi ñu koy def sinon société bi <clears throat> dañuy ñàkk dañuy am bàkkaar ñoom ñëpp ma bokk ci ñi nga xam ne dañuy assurer loolu ngir yàlla ma bokk tamit ci ñi nga xamante ne comme sama borom subhaanahu wa dafa ne dafa bëgg ku yor njabootam ku dimbali nit ñi ku dimbali ay say mbokk nangam nangam ma yéene waala ci loolu pas instinct instinctivement comme ni nga xamante ne noonu la nekk instinct wu ñëpp parce que ñëpp kenn ku ci nekk instinctivement da ngay bëgg di dimbali say mbokk bëgg ci et cetera mais pas instinctivement parce que yàlla tamit daf ko digle et cetera maanaam yéene yi selon yéene bi may demee kon yàlla ñu yàlla rey ci dee ci lan diiney sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa hubbi ak sopp sheykhina suñu sëriñ bi ah sheykhina wa wasilatina ila rabbina al imam imam bu mag boobu as-sayyid Ahmad ibn Muhammad at-Tijani at-tayyib bu sell ba radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi jeex na topp diine yeneen bi sallallahu alayhi sopp Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ndax sopp Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu wax naa leen ko mooy li nga xam ne maanaam euh, daanaka nit ki su yeboo muy yem ci di ko waxoon naa leen ko amul lu ko gën a rëy nit ki daal buy sàkku daal na sàkku rek sopp Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu bi allahu akbar ci biir Taysiir bi gisoon nañ ko ci biir uh, wasilatu minna wala tuxayi uh, amin waay amin waay amin maanaam waxoon nan naa waay yàlla nangul istajib yàlla nangul du'a ana suñu ñaan gi wala tuxayyib ay wa yàlla bul tas sayyidi sama sang raja ana suñu yaakaar gi ay yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla suñu yaakaar gi bu ko tas nit ki war naa fexe ba am yaakaar ci yàlla ragal yàlla te objectif am lépp nekk yàlla bu ko defee sans borom subhanahu wa du tas yaakaaram te sans borom subhanahu wa mbaax na baax na baaxaay goo xam te ne du tas yaakaar abadan arju maa ngi yaakaar al amaana mucc yawma bis bi nga xam ne laa amaana amulu mucc ak sécurité illaa lu dul li man ñeel ki nga xamante ne amana hoo wóolu loona ko jox na ko kóolute ak sécurité ak mucc mawlaana suñu borom bi suñu kilifa képp koo xam ne yàlla joxu la kilif mucc jour boobu yow man xamante doo mucc mooy jour bu réy yawmal qiyaamati selon nit ñi selon nit ñi selon nit ñi yawmal qiyaamati dafa am ay tur ñi nga xam ne ñoom la ñuy régler régler jour boobu ñoom yawmal xisaab lay tudd ci ñoom bisub régler bi bisub tey tudd audité bi bu dëgg ñi nga xamante ne ñoom jur boobu dañ leen di récompenser di leen fay moo xam lu baax la wala lu bon la yowmul jazaa lay tudd bi su pay bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy taxaw maanaam le fait que nit ñi di taxaw mooy yawma yaqumu naasu li rabbil alamin dañuy taxaw ngir dem ci borom mbindeef yi subhaanahu wa taala ñoom la ñu moom yawmal qiyaamati yawmal qiyaamati lay tudd ci ñoom bisu taxawaay bi mais yawmal qiyaamati nit ki mën na koo dund fii ci àdduna mooy bis taxawaay bi mooy nit ki taxaw ngir yàlla wa qumu lillahi maanaam nit ki taxaw digganteem ak boromam subhaanahu wa ci àdduna lépp mu taxaw rek ngir jaamu boromam te bokk na ci yi ci gën a màgg ak anam gi ci gën a rëy mooy xiyaamul layl mooy di taxaw yàlla di ko taxawal guddi di ko jaamu jéego bu rëy rëy la yenent bi sa borom moom la ko njëkk digal ginnaaw ba mu ko digalee iqra wasjud waqtarib yaa ayyuhal muzammil qumil layla la ko wax atti moo tax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu di xiirtal taalibe yi mbokk taalibe yi au moins ñuy jàng ñu lan ñuy def julli um bon bon ñaari rakka ci guddi ci lu mu bon bon ñaari rakka ngir yéene ci xiyaamul layli am amma ñi nga xamante ne ñooy soppee borom bi nag subhaanahu wa ta'ala yal nañu yàlla boole ci ñooñu ñoom yawmal qiyaamati bis ni mu tudd ci ñoom mooy yawmul liqaa bisub daje bi ndax dañuy daje yàlla nag bis boobu nga xamante ne kenn du am sécurité kenn du am kóolute kenn du mucc lu dul ko yàlla musal ñu ngi yaakaar yàlla musal ñu ci loolu ci barke Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu barke Cheikh El Hadji Malick bi nga xam ne moom moo jël Tayssîr bi alhamdulilah léegi kon jeexal nañ voilà maanaam kon Tayssîr bi yëpp jeex na tey jotaay bii di ñëw insha allah di diggaat ci xadiis insha allah ah ñu ngi sant yàlla nag sa borom subhaanahu wa bi nga xamante ne dëppale nañu ci ñu indi ay leeral ci téere bu màgg bi ak xasida bu réy bi amaan na sax insha allah bu suñu borom mayee ak euh, xalima bu bu jub ak waxtu tuuti temps ñu tënk ko bind ko bind ci benn commentaire insha allah ci téere bi amaan na amaan na mën na am njariñ léegi cependant comme ni ñu ko waxee woon li ëpp ci li nga xamante ne moom moo ci nekk dañoo gisoon ne ay xeeti xam-xam la ak yiw ay connaissance la ñu war a maîtriser war ko jàpp war ko takk ñoom aal yi nga xamante ne ñoom def ci ñoom xam nañu <laughs> ñoom sëñ baal ñoom <laughs> ah nga xamante waaw ah, ñoom def nañ tarbiya yéeg yooyu noonu de ah, ba tarkalla yéeg nañ waaw sëñ ma waaw boobu yegg na dégg ah kon lépp loo xamante ne xeetu xam-xam la boo xamante ne nit ñi maanaam en tant que mbokk bi soxla nañ ko pour yegg ci seen diggante pour jaar seen yoon diggante ak seen boroom dëxën nañ ko ci biir Taysiir bi doxin nañ ko ci mu nekk ay xam-xam yoo xamante ne comme ni ñu ko waxee woon euh, yu ci bëri ñu ngi ci téere euh, ci al lu demee na mel al insaanu kaamil bu Sayyid Abdul Karim al-Jili wala al kamalaatu ilaahiyya fi sifaat al muhammadiyya euh, bu Sayyid Abdul Karim al-Jili tamit yéen téere yu Sayyid al Arab kii Ibn Arabi yi mais essentiel bi essentiel bi kenn essentiel ak li nga xam ne mooy li ci ëpp solo moo moom dañ ko mu ngi ci téere sir Cheikh Cheikh Salahuddin Tijaani yi radiyallahu li ci ëpp ñu ngi ci téere yi boo boo leen ci delloo souvent di ngeen gis yenn explication yi yu ci ëpp ëpp foofu la jóge ak tamit yeneen yoo xamante ne comme yenn nitu yàlla yoo xamante ne sans bon sens dafa dafa def ñuy waxtaan ak ñoom ñu ñuy expliquer ci ñu ne yooyu seen wax yooyu ak li nekk ci seen mbir seeni njariñ yi incha allah ñu partagé ko ci maanaam buntu bii nii bu ko defee mu nekk yoo xamante ne dañ ci jariñu bon al ibris tamit bokk na ci ak Rimah surtout Rimah Hizbut Rahma ala nahwi Hizbut bu Seydou Omar al-Fouti radiyallahu anhu mm-hmm. ah ak euh, al ibris kitabul ibris bokk ak yeneen ak yeneen d'ailleurs sax da ngeen koy seetlu parfois dañ naan ci Rimah Cheikh Omar wax na nanga léegi dañ koy faral di wax niki noonu danaan Cheikh Abdas Dabbagh radiyallahu anhu wax na nangam bon loolu mooy dañuy delluwaat ne ci ibris la dellu et cetera ala kulli haal voilà ñu ngi sant yàlla nag suñu borom subhaanahu wa ta'ala bi ñu euh, defalee xéewal gu rëy googu euh, vraiment xéewale ñu parce que euh, ñu xam ba pare yàlla may ñu ñu reconnaître gis njariñ gu màgg gu nekk ci téere ak xam-xam yi nga xamante ne moom la Seydi Cheikh Salahuddin radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu def ci téere bi ak tamit surtout yi nga xamante ne moom mooy ay njàngalem wax naa ko yenn mbokk yi plus bon wax naa leen ko am na ñu ma ko wax xéewalu yàlla bi gën a mag bi ma yëg ne yàlla defal na ma bi gën a rëy mooy xam bi ma ko xam mooy bi gën a rëy te su ma ko waxee nag damaa mesurer bu baax samay parole xam nga léeg-léeg nit ñi mën nañuy wax loolu fekk mesurer wuñ parole mesurer wuñ li ñuy wax fekk mesure ñu ko xoolal Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu daf ni ko dane ko yàlla dane ko yow anta mahbubi am yow sama soppe nga boo ko Cheikh Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu mu ne ko defal naa la garantie yow ak képp koo xamante ne dafa nekk sa ginnaaw garantil naa leen ñaar mooy alxilaafatu wala izzu fi daarayni foog dañuy bokk ci xalifa cheikh moo tax am na ñaan boo xam ne daf ko def nga bokk ci xalifa cheikh yi wala nga am doom ju ko def boobu bëggoon naa koo jox ñu bari waaye boobu bàyyi naa ko banaa ko ah ankay kon déggoo leen ci ma wax. ndax képp ku bokk ci toppee Chérif Salahuddin radiyallahu anhu Cheikh Tidiane ci boppam moo la garanti na di ci bokk di nga bokk ci xalifa Cheikh un jour ci jour yi waaw radiyallahu anhu waaw subhaanallah te wallahi alazim gis nga euh, xam nga Euh, sëñ Mamadou daf na daf may wax naan ma yow da ngaa <laughs> da jeex ci moom booy wax ci moom da ngay mais wallahi exagéré wu ma exagéré wu yàlla moo ma tax may wax parce que tamit nit ku nekk boo xamee lu baax ci nit da koy mën a seede rawatina mu nekk nit koo xamante ne parce que boo gisee tam ma koy wax mooy dafa fekk ne moom ci boppam maanaam ak nga euh, gis ne nëbbatu ko maanaam nëbbatu ko avant nag da daan nëbb avant. daf doon nëbbatu di wax gars yi buñ ko buñ ci wax buñ wax dara ci ay maqaamam ci ay affaire am yooyu moom daka mais léegi nëbbatu ko parce que souvent da ngay gis gars yi di ko waa boo demee ci Facebook am voilà taalibe yi di ci kii ba pare moom muy confirmer ni effectivement li ñuy wax dëgg la et cetera maanaam en tout cas ni muy waxee ci nga koy comprendre ni effectivement voilà donc da ngay gis muy voilà te subhaanallah mais mboolem xeetu xam-xam yi nga xamante ne xam-xamu la. sëñ Fallou bii du ma bàyyi mu wax lu dul noonu ci wàllu boobu bu liiree moom mii am na yu mu gis ci téere bi du dëgg moom mii xam na li may wax domaine charia yëpp yu ci ëpp bind na ci ay téere te téere yi mu ci bind ay téere yi doon yu rëy rëy rëy njariñ yi mais dafay jéggi dayoo boole kook mbooleem xeeti nitu yaa maanaam xeeti xam-xam yi daf ko jàngee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom xam-xam yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo bokkoon ci jamono ji xeeti xam-xam yépp bi mu amee waxoon naa leen ko bi mu amee dix-huit ans ci la ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne fekk boobu bi mu amee quinze ans la njëkk aji Makka xam nga moom li ci kéemaane sax mooy moom dundam si boppam karaama la mu liñ doon wax sànq ci dund ci gudd fan moom dundam ci boppam karaamala la maanaam miracle la xoolal ku am 15 ans te bi mu amee 15 ans la njëkk aju màkk bi mu amee 18 ans ajuwaat na màkk te fa la nekkaatoon te bi mu amee 15 yeneen bi sallallahu bi mu amee 17 ans fekkoon na ko mu bind ay téere ci tafsir ci hadith ak ci fiqh di di di di di jàngale. yor téere ki euh, euh, euh, bi mu amee 18 ans loo ko yeneen bi sallallahu alayhi wax ci nii ci lu bu génn nekkoon demal nga jël tariqa si Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bi mu Madina la nekkoon Madina Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fa la nekkoon ba mu fa nekkee pendant ba mu ba mu amee vingt ans la ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dellul dellul Égypte Caire nga tabax foofu noonu sat pàkk boobu mu tabax mu ne ko na fa tabax kii zawiya boobu mooy gis ngeen zawiya bi zawiya bi gis ngeen ni mu rafet bi mu amee vingt la ko wax ne mu ma tabax ko am vingt ans nan lay xoolal kër gi ak ak foofu ni mu mel ak tabax ak ni mu rafet mu mel noonu ak espace boobu ak espace bu mel noonu nan kii mën naa dem ci dégg xoolal boobu rek yàlla may ko subhaanallah mu am mu mu mu ko ah place boobu nga xamante ne eh, eh, eh, te foofu moo gën a cher Paris ah xam nga loolu Caire moo gën a cher pare ci ci wàllu suuf immobilier waaw xoolal yàlla yàlla defal ko yombutal yombal mu defar lépp tabarakallahu ci temps bu gàtt. voilà donc man kay gis naa benn waa benn benn benn kenn kenn ci gars ko ko jëf seede boobu mu ne ma wal mu ne wallaahi musuma gis médecin bu aay ko moom mu ne gis nga dañuy gis mu ne lu dul benn du ñaar damay gis ku yan ñu yanu ay ay kii euh, euh, euh, yanu ko di ko indi ci cabinet gis nga buñ ko indee ba ko bu médecin bu waa ji dellu si di génnaat day dox ak tànkam. Cheikh Salahuddin non mais c'est vrai te <laughs> non non euh, euh, euh, kéemaanu yàlla la ci mboolem la boo xoolee téeram yi moom dangay xam ne kii kii kii kii kii kii kii kii bokkut ak kii bokkut ak bokkuñu dara te ànd ak ne noonu la noonu la wàcce boppam da kii voilà am humilité modestie ñépp lay waxal boo ko woowee téléphone mu wuyu la boo ko bindee mail mu tontu la ah amul ay làqatu ay kii yooyu déedéet yéen ay déedéet ay bëkk néeg yooyu déedéet non mais c'est yàlla xam na ni noo xéwalu yàlla gu màgg a màgg màgg màgg màgg màgg màgg màgg la ba noppi nag ci boppam yàlla daf koo def moom ci boppam nii mu nuru yenente bi sallallahu ci jëmm nuru Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci jëmm yàlla da ko defal alhamdulilah alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax bi ñu yàlla vraiment euh, jotalee ci moom wallahi alazim gis nga lan la wax su suñu daayira bi waaw ci xalaat <laughs> waaw kon non bi ma ko waxee affaire daayira bi daf cee kontaan wallahi ba pare dafa ñaan gis nga li li li nga ma waxoon moo ma wax ko euh, mu ñaan ko yàlla xam na ne bi ma koy formuler neneen laa ko formuler te maanaam mënu ma ko woon produire at comme yow ni nga ko waxe mais bi muy tontu exactement li nga wax la la ñaan exactement li sëñ Ndiaye waxoon moom lépp moom kiimaan la boo xamante ne gis nga buy wax ak yow day mel ni day gis sa àdduna buy wax ak yow fii am na benn waay bu ma ko wax fii nii euh, euh, euh, Paris la dëkk xaritu sëñ Kébé la <laughs> daf dem nee na ba ma fa demee man li ma jaaxal nee na d'ailleurs fële lañ ko bëggoon a yóbbu ci zawiya Cheikh Mouhamed Hafiz radiyallahu anhu ñu juum indi ko foofu. nee na ba mu demee toog dégg nga waa njàng mi ñëw kii war a si nu mu tudd euh, euh, euh, maanaam mu toog di tafsir rek yow waaye yow mais comme soxnaam si tubaab la mu ngi ci biir. mais daf ko dafa dafa daf ni bon peut-être ah, soxna si du comprendre ay ak lii ni mu intéressant we léegi bi mu paree noonu bu mu tafsiré ba pare jóg nag ñëw kenn ku ci nekk mu lay nuyu ci jotaay bi bi mu ñëwee bi mu yegsee ci waajooju mu ne ko mu ne ko laa taxaf indana kullu lugha bul bul bul ragal dara ndax ñun làkk yëpp lañ dégg bi mu ko waxee loolu noonu mais soxna si mu gis soxna si soxna si ne ko non mais benn femme moo fa nekkoon boo xam ne mais tubaab traduction bu rafetee noonu mos ma ko gis ah. moo ma doon traduire parce que xam nga ñoom femmes yi dañu nekk ci beneen ci beneen côté mu la ko wax moom ci boppam te te te maanaam li kéemaane ci moom sax dafa bari amul benn côté booy xool loolu da ngay gis ki da ngay gis kéemaanam amul benn côté man maanaam nit koo xamante ne léppam léppam kéemaan la ci man moom man ci moom rek laa ko xam yàlla non vraiment yàlla moo ko defal loolu ah amin yàlla naa mel noonu yàlla na naa mel ni nga wax amin yàlla naa mel ni nga wax comme li ma faam boobu waxoon ba ma ko yow jeex ci sëriñ bi ni ngay waxee ak moom mu ne ay waay waay shukran kama taqulu <laughs> ah, waaw la ma sax la ci wax lan si. waaw def naa ko sama prison xam naa dina ko gis inshallah bu baax la ilaha illallah ah non non man mosuma gis non non sincèrement sama adduna bi ba pare nag non vraiment ku yàlla dimbali dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ku yàlla dimbaliwul dëgg dëgg dëgg doo ko xam wala boo ko xamee doo ko reconnaître rek wala da jàpp ne waa ju baax la nii rek parce que li ni mu ma te te kat te te li yéeme <laughs> am na yoo xam ne sax jaro doo doo dee fi ko wax yàlla nañu yàlla sàmm daal waaw yàlla nañu yàlla sàmm bu baax dafa ñu xéewal te ci ñi nga xamante ne dañuy topp diine ji dëgg dëgg dëgg waaw xam masala subhaanallah xool sëñ Mansour yàlla ko yàlla yërëm yokk leeram moom li mu doon liggéeyale diine ji moom tamit di taxaw ci diine ji ah njàngale mi coono yu bari yi nga xamante ne moom la doon def léegi nag alhamdulilah léegi dañ naan alhamdulilah waaw. dafa noppi voilà exactement. te gars yi bu dañu naan sëriñ si te moom te ko démarré moo garaaw hmm. si si si xasida boobu waaw bu yéeme am na am na am en en deux mille six xam waaw deux mille six bindoon na ci benn gay tabat ya da hmm. xaw ma kii mu xasida bi gis naa ko gis naa ko ci asfiya yi mais gis naa ko ci asfiya yi xaw ma jàng bokkul ñu wasifa